وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaab juróom-ñaar fukk bi ak juróom mu ne wa maalakum moo lan moo leen tere ba lan moo leen dal sax yéen ba du ngeen laa tuqaatiluuna lu leen dal ba du ngeen xare fii sabilillahi ci li nga xamante ne nii mooy ci yoonu yàlla mu an lan moo leen tere ngeen lan moo leen tere ngeen xare ci yoonu boroom bi tabaaraka wa ngir lan daal di dimbali ci seen mbokk yi nga xamante ne nii ñoom lay wax mu newal mustadafina te fekk ñi nga xamante ne ñoom ñoo gëm yàlla te ñu leen di néewal doole minar rijaali ca góor ñi wan nisaayi ak jigéen ñi wal wildaani ak ña nga xamante ne nii ñoom ñooy xale yi de alladina ñoom ñi nga xamante ne nii yéefér ñoo leen tëj biir Makka ndax dañoo gëm duñu fa génn comme ni nga xamante ne nii noonee la ko mawlaana Abdallah ibn Abbaas radiyallahu taala anhuma doon waxee mu ne kuntu ana ummi minal minhum mu ne man ak sama yaay ci ñii lañu bokkoon mooy ne ñoom ndax ñoom dañu teelatu waaye mënuñu woon a génn gàddaay yi am nañu bari ñoo xamante ne nii naka noonu lañ gisoon nañu ñoom Hisham ak ki nga xamante ne mooy seydina Omar radiyallahu taala anhuma bi nga xamante ne nii Hisham ne al-Aas bi nga xam ne ci lañ doon gàddaayi nga xamante ne nii Hisham moom dañ koo téye léegi nag seydina Omar daal di ànd ak kamuy àndal daal di dem mooy loolu te gisoon nañu mbokk abu jahlin boobu noonu ñu àndaloon it dam demee abu jahlin ak alxaaris ibn hisham di frère bi tamit dañoo ñëw fexe ba nax ko daal di koy delloo fi nga xamante ne nii mooy makkatal mukarrama ba ñuy dugg nag zaadahallahu sharafa ñu ngi naan nag daal di koy ci lañ ko lool yàggoon nañ ko fi nettali ci lañ ko yeewoon ba mu ne ngodd ñu ko naxee daal di koy dugg ak moom Makka naan ha bi misli hada faf'alu bi sufahaikum comme ni ñu def suñu ko deset yi suñu ko tëppéerlu ko kii suñu ko xalaatul kii bay du bàyyi diine yi ñi nga xam ne moom la fi baay ak maam ne woon ku mel lu mel nii nag ni ñu ko def dem foqar ji ko fexe naxi ko ba indiwaat ko ginnaaw ba mu yi Medina noonu lañ bëgg yéen itam ngeen def noon mooy dafa xamante ne nii dañ leen la tëjoon Makka mooy dañoo ndax gëm gi ñu gëm waa Quraysh daal di leen fay kepp daal di leen fay téye ngir ñu bañ a génn teg leen pression bu méttee méttee métti kon nag ñooñu lay wax ne leen moo yéen jullit ñi ne fii Medina lan moo tee ngeen xare ci yoonu yàlla ñii nga xam ne muy yéeféeru Quraysh yi nga xam ne ñoo denc seen mbokk way ngëm yàlla yi ñiy néewal doole fay fële ci góor yéeg ci jigéen ñaag gone ya ngir ngeen daal di leen libérer jëli leen ca loxo ñoo ñële alladina mu ne ñooñu nag nga xam ne ñoom la ñuy néewal doole foo fële ya ñoom da yaquluuna nañu nga naan rabbana i eh, yow suñu borom waay ñu ngay dagaan seen boroom di ko ñaan <clears throat> axrijnaa waay waay yal nag ñu génnee min haadihi al qar alhamdulillah ci li nga xamante ne mooy dëkk bi nga xamante ne nii az-zaalimi tooñkat la de ahluha ñi nga xamante ne nii <clears throat> ñoom ñooy ñoo ñi ko dëkke voilà ñi dëkk dëkk bii ay tooñkat yu mag lañ muy waa Màkka gi ah de dëkk boobu nag mooy Màkka la voilà mooy comme quoi rek nga xam ne <coughs> te loolu moom la ñu ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim waxta moom la Mawlaana Ibn Abbaas noonu wax noonu le kon nag loolu da ngay gis ne kon ab dëkk bu ñuy wax xoola màkk ni mu toll ak ni mu ni mu màgge fa boroom bi waaye boo fa newee waaye yonente mi alayhi salaatu wasalaam du fa la woon ba naqari bañ a nekk man bañ faa man a nekk jaamu yàlla ni mu ko digale waaye di woo nit ñi ni mu ko digale saa problème lu looloo tax ak fitnaal gi ñuy fitnaal ñi ko gëm borom bi daal di koy jox ndigal mu jóge dëkk boobu ak li muy tedd tedd moo tax keroog ba muy génn dem ba ci bunt ba daal di tourner xool ne ah maa mu waat ci yàlla ne mooy dëkk bi ko gënal ci dëkk yi waaye nag bu dul woon sa ñoñ ñi ñoo ma génn kononte kon du ma génn dëkk boobu noonu moom ci boppam mooy bu dee ay tooñkat a fa ne ak lu muy tedd tedd nga ne feneen a ko gën voilà loolu moom tere yonent ma alayhi salaam noonu la def dem dëkk boo xam ne moom moo ko leeral muy Yasrib nga xam ne dafa gentoon dëkk bu naqaree nekk boo xamante ne aw wopp woo xam ne day dal nit ñi waaye fa la mujj dem bàyyi dëkk bu tedd bi muy dëkku xaliilu rahmaan alayhi salaatu wassalaam kon mu ngi nii yëf yi noonu la moo tax nekk ci dëkk naan man daal foo yow foo nekk rek naan man daal suñum réew suñum réew kese loolu loolu amul njariñ yow foo man di nekk man faa jaamu sa boroom tabaaraka wa man faa am loo dund ci lu lew newal foofu kooku nga ne mu nekk Japon wala mu nekk fële nga xamante ne mooy Johannesburg wala feneen nga man fa am jàmm di fa jaamu sa boroom ci benn tamam benn problème loolu bu dee foofu nga ko man yow sam réew manoo ko même bu dee man nga faa jaamu yàlla manoo fa yow lay tax jaamu yàlla gi njag manoo ko mais nga man ko feneen manee demal foo fële moo tax yooyu waxu ko tardé la ko quoi ñi nga xam ne yeewu jàpp lu ñu wax rek ñu naan sunum réew sunum réew di gis gaa yoo xam ne ñoom dañuy nekk ci réewu tugal yi foo xam ne kat mooy at yañ fa def moo ëpp fuuf at yañu def ñoom ñoom ñoom Sénégal ga ñuy wax Sénégal ga ñuy wax at yañ fa def at yi ñu def ci réewu tugal yi sax kóob waaye ba léegi ñu ngi jàpp seen bopp comme ay étranger lañ comme si dëkkuñ ci réew mi du fexe impliqué wu dugg ci dund ni ñuy dund fii ci réew mi fexe fee yoo xam ne doomi réew mi comme ñoom itam doomi réew mi lañ parce que këyit la ñoom sax ñu ci bari am nañ këyitu réew ay bu ay France am nañ ay France am nañ ay këyitu am nañ ay këyitu États-Unis waaye jàpp seen bopp ba léegi daal di coloniser seen bopp yi que ne tout le temps man man ab sénégalais laa mooy comme waa Sénégal ni ñuy dund laay dunde loolu ñàkk a xel la voilà fekk yaa ngi foofu yaa ngi fay man a jaamu sa boroom correctement man faa lii tax jaamu yàlla di jag yaa ngi ko fay am foofu mooy sa moo tax yonent bi alayhi salaam bu doon ne ku nekk fa nga juddoo kese fa ngay des kon mooy màkkatal mukarrama zaadahallahu tashrifan wa lay des de kon nag mu ngi nii gis nga ñii nii màkka ni muy màgg-màgg moom lañ doon ñaan naan yàlla yàlla na ñu fi jële yàlla nangu ñu génn dëkk bi lan moo tax ndax dëkk bu ñu koy wax rawatina ña fa dëkke ñoo gën a tax ñuy wax bu dee ña fa dëkke waaye yow ñoo yor kaaba gi ñoo yor medinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam waaye tooñ lañu fi nekke nguur gi tooñ la fi nekke manu la may kenn aafiya ba nga mën a jaamu say sa borom ni mu ware kooku moom ma ne ñaanal dem Australie bu dee ne jàpp nga ne Australie foofu jaamu fa yàlla sax moo gën a yomb jaamu yàlla Makka bu doon noonu la demee mooy nga ñaan dem Australie loolu sunna la loolu moom la saxaaba yii doon def ba alquran di ko tudd naan gaa yi nga xam ne dañ leen di néewal doole ci góor ñi ak jigéen ñi ak xale yi nga xam ne ñoom ñi nga xam ne yaquluuna nañu nga naan rabbana e yow suñu boroom axrijna waay yal nag ñu génne waay min hadihi al qarya ci dëkk bii nga xam ne muy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima az-zalimi bi nga xam ne tooñkat la ahluha ñi ko dëkke mooy ñi ëpp ñi nga xam ne alhamdulilah ñoo yor mbir yi fii yor nguur yi di doxal yor mbir yi nekk ci seen loxo ci biti nii ñuy doxal di waa Quraysh ñii az-zalimu tooñkat az-zalimi ahluha tooñkat la ñi nga xam ne ñoo ko dëkkee ñoom abu jahlin ak ñoom abu lahab ñii waj'al lanaa te nag ñu defal min la dun ko yow fa yow lu tukkee fa yow borom bi tabaraka wa da nga defal ñu yow ci sa bopp wali yaa nga nekk ki nga xamante ne yaay méngoo suñuy mbir yal nag ñu defal tamit koo xam ne ci yow lay tukki nga utal ñu koo xam ne mooy méngoo suñuy mbir nga nga teg jaarale ci moom ngir lan lii ñu nekke torox taange gi ñu nekke ba mënuñoo sax wane ne ay jullit lañ ñu pare ñemewuñu sax génn fi dem fa nga xam ne suñuy mbokk jullit fa la ñuy ne ñu mën a jaamook ñoom yàlla foofu la ci yoon loolu sax mënuñu ko yal nag ñu defal kon waliya wajal lana te nag ñu defal min la dun ko mu tukkee fa yow nasira koo xamante ne nii moo ñuy dimbali walla ak dimbal goo xamante ne nii mooy jóge ci yéen loolu boroom di nangu na ko après dani nga xamante ne nii ci fatxu makka loolu la amee looloo taxoon yonente bi alayhi salaatu wassalaam <coughs> keroog ci suuratul fath bi suñu boroom naan da doon bañ que bu ngeen leen songee ngeen faat ñoo xamante ne nii ay ngëm yàlla way ngëm yàlla yu nekk ci waa Makka la waa Quraysh parce que ñoom am na ñoo xam ne gëm nañ yàlla te ñu ngi fi moo tax mu doon wax law tazayyalu cay gaa yi gis nga bu ma leen euh, ràññee woon mooy daal di woon diviser leen teg julli ñi nële daal di leen teg julli ñi te sa berleen nee teg yéeféer yi nee la na azabna alladina bu boobaa kon dinaa mbugal mbugal mu tar ñi nga xam ne ñoo weddi ci ñoom waa Quraysh ñi azaban alima mbugal mu tar comme ni ñu ko gise woon kon nag mbir maa ngi noonu le mu ne alladina gaa yi nga xamante ne nii amanu ñoom di dañoo gëm seen boroom ñoom lu na dañuy xare di fa di di di xare fii sabilillah ci yoonu yàlla de la ñuy xeex walladina kafaru kanta ñi nga xam ne dañoo weddi boroom bi tabaraka wa taala di woote la grandeur de notre nation ak fa waxu caaxaan yoo yële naan suñu réew mu màgg mii suñuy maam yi lekk bi ñu fi bàyyi woon nga xamante ni la grandeur ak màgg ak yooyu mu ne gaa yooyu nag na ñoom de dañuy xare fii sabiili taaxut ci yoonu li nga xamante ne mooy ak taaxut di shaytaane li nga xamante ne nii mooy taaxut yi gën a rëy mooy lépp lu ñuy jaamu lu wuteeg borom bi shaytaane mooy ki nga xam ne mooy cosaanu loolale fa qaatilu kon nag ñoom xare leen di awliya shaytaan xare leen ak ñi nga xamante ne ñooy parandooy shaytaane yi ñi nga xam ne shaytaan yi méngoo seen mbir di leen jox ay inspiration di leen digal ñuy xare no ñi nga xam ne ñooy ñooy parandooy yàlla yi inna kayda shaytaan te nag bu ngeen gëmee dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala bàyyeeg borom bi tabaraka wa taala yë di ngeen xam ne bu boobaa te ngeen nangoo gëm seen borom te def lim leen wax di ngeen xam ne inna dëgg-dëgg li nga xam ne mooy pexem shaytaane de kaana nekk na da'ifa loo xam ne lu néew la loo xam ne lu tuus mooy pexem shaytaane ci kanam koo xam ne boroom bi tabaaraka wa taala moom méngoo say mbir loolu moom du tus waaye nag bu dee nag yow gëmoo yàlla xam nga ne mos pexem shaytaane mos rëy na ci yow mooy dalay sànk nga nekk kenn koo xam ne ci soldaaram yi wallahu taala